rahimahullah mu indi xadis bu mujj bi xadis neuf cent neuf Allah Allah xadisu billahi neuf cent neuf <laughs> bi mooy xadis neuf cent neuf ya Allah ya Allah ya Allah léegi kon mu ne waan abi saciidin alxudriy wa abi hurayrata radiya allahu anhuma annahuma shahida ala annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal man qaala laa ilaha illa allah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu faqaal laa ilaha illa ana wa ana akbar wa idaa qaala laa ilaaha illa allahu wahdahu qaala yaquulu allahu ta'aalaa laa ilaaha illaa ana wahdii wa idaa qaala laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu qaala allahu ta'aalaa laa ilaaha illaa ana wahdii laa shariika lii wa idaa qaala laa ilaha illa allahu lahul mulku wa lahul hamd qaala allahu ta'aala laa ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd wa idaa qaala laa ilaha illa allahu wa laa hawla wa laa quwwata illa billah qaala laa ilaha illa ana wala hawla wala quwwata illa bi wa kaana yaqul man qaalaha fi maradihi thumma maata lam tat'amhu an-naar rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu wa qaala hadiithun hasan kon al imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi beneen hadiis boo xam ne maa sha Allah <laughs> Allahu akbar ma sha Allah mu ne waan abi Sa'id mu ne bii mu ngi koy jëlee ci kim jëloon xadis bi ñu génnoon muy baayu Sa'id nu mu tudd yaa vaye wax nañ ko Sa'id Sa'id nan la commencé sa kon turam sa la commencé ma ma ma ma yombalal la ko Abu Sa'id turam sa la ko Sa'd Sa'd ibnu Malik ibnu Sinan baayam mooy Maalik ibn Sinaan bi nga xam ne keroog lañ ko faat Uhud te ñañ ñoom Seydina Hamza ci la bokk moo tax yeneen saa saam lu bari da ko doon wax ibnu shahid bu ko naan ko doomu martyr bi Allah mu ne ko naan abi wa an abi Sa'id mu ngi jële xadiis bii ba léegi sahaaba yi jële sa Abu Sa'id al-Khudri wa abi Hurayrata ak Seydina Abu Hurayra kon xadiis bi ñaari sahaaba la ko jële waaw mu ne mu ne bon sànq daa am lu ma fàtte ci xadis bi ñu génn bon jàll nañ ko grawul jàll nañ ko euh, que mooy li yonent bale saa saam ne aw aynin xaasid maa ngi lay ci Seydina Jibril bismillahi arqiik min kulli shay'in yuzik min sharri kulli nafsin aw aynin xaasid allahu yashfi bismillahi arqiik loolu laa fàtte mooy aynin bët parce bët dafa ama ah, waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam comme hadith sayna Abu Hurayra bi nekk sahihayn yonent bi alayhi salaatu salaam ne al aynu xaq waaw ne al aynu bët xaq dëgg la ah. mooy ñi nga xam ne buñ la xoolee mën nañ la yàq mën nga yàqule loolu am na waaw am na ñoo xam ne yàlla moo ko def c'est parce ci ñoom la jóge bi ñoom ñoo am loo xam ne mbonte guñ bon parce que am na saxaaba yi comme dalal koo xam ne mënuñ ne baaxul voilà waaw daa gis waa ji di euh, sangu rek mu yéem ko quoi mu wax après waa ji ne këlëb daanu pourtant waxu ko ngir soxor ndax loolu bu baax la noo tax loolu dafa am waaw mais nag li nga xam ne moom la sharia dul nangu mooy ngeen bëgg jàpp nag généraliser ko yow lu ñëw moom ngay njëkk a xalaat loo yàqule am ngay xalaat yàlla yow yàlla ngay mujjee xalaat ay diw ma ma dajeel diw ba ma xoolee nangam loolu moom dafa xaram waaw loolu moom dafa xaram loolu dafa nekk loo xam ne lu xorooma xorooma la waaw waaye al aynu xaq comme li yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu bañu ko lu dul mubtadi'a yi ñi nga xamante ne comme daal imaam al maziri rahimahullah wax ne loolu moom ñi ko bañ mooy al mubta ay ay mbooloo ci mubta mubtadi'a yi nga xam ne mooy nitu bidaa yi di utiliser seenom xel ak yooyu di jàpp ah looloo looloo yow yow ma ne leen ma ne leen jàll leen yéen amu ngeen xam-xam te du ngeen référence allahu taala la bon bo woon naa ci yéen taxaw mais bon comme que jàll nañ graw loolu baax na <laughs> loolu la yàlla dogal kon mu ngi jële Seydina Abu Sa'id al-Khudri ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhuma annahuma que ñoom ñaar ku nekk ci ñoom ñaar ñu ne ñoom shahida ñu ngi seede ala rasulillah ci ndawal yàlla li lañuy ñuy seede que ne sallallahu alayhi wa sallam annahu na man qaala képp koo xam ne nee na laa ilaha illa allah bi bu ne laa ilaha illa amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te ñàkk koo jaamu di ay caaxaan ak i wallahu akbar teg ci ne yàlla képp mooy ki màgg bu ko waxee rek borom bi ci boppam da koy toon saddaqahu rabbah waaw boromam da koy dëggal ne ko wax nga dëgg fa qaala borom bi ne laa ilaha illa ana amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dut man alhamdulillah wa an akbar taman maay ki màgg comme ni nga ko waxe wa ila qaala bu jaam bi ne laa ilaha illa allah wahdahu jaam bu taxawee di sikkar moo tax euh, euh, fadlu zikri yàlla ngay waxal sooy loolu yaa am ci julli ak ci sikkar waaw ak jàng alquran inni qasamtu salata muy fatiha bayni wa bayna abdi nisfayn waaw waaw boo alhamdulillah borom bi ne sama jaam bi de ma ainsi de suñu mooy daaw boobu noonu masha Allah fadlu zikr ngëneelu tudd yàlla bu jaam bi ne laa ilaha illa allah waxda amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla moom dong qaal borom bi ne mu ne yaqulu allah yàlla danaan laa ilaha illa ana waxdi amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul man dong wa ida qaala bu jaam bi ne laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lak laa sharika lah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg moom dong amul bokkaale point d'associé qaala allahu borom bi day tontu ne ko waaw mooy lii lépp da koy dëggal ne laa ilaha illa ana wahdi la sharika li waaw ne laa ilaha amul benn borom illa ana bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul man wahdi man dong nag kenn du ma bokkaale la sharika li waaw parce borom bi wax la shari boo xaal ñu naan la sharika lak la sharika laka mooy yow lii mooy man yàllaay wax man kay lay wax laa sharika lii <laughs> aw ma bokkaale wa ida qaala bu jàmbi ne laa ilaha illa allahu lahul mulk wa lahul hamd mu ne bu jàmbi ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg lahul mulk moom la ñeel nguur wa lahul moom la ñeel lépp luy cant boo leen cant yi qaala allahu borom bi danaan ko laa ilaha illa ana liyal mulk wa hamd waaw mooy li wax la koy dëggalal répéter ko ko hmm. laa ilaha amul benn buur illaa ana ku dul man bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di ay lor waaw liyal mulk man la ñeel nguur wa hamd mboolem cant man la ñeel wa iza qaala bu jàmbi ne laa ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billah bu jaam bi nee nag laa ilaha illa allah waaw waaw amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg wala hawla amul pexe ngir mucc ci musiba yi amul pexe ngir xëcc li nga xamante ne mooy njariñ wala quwwata amul kàttanu eh, xëcc li ma bëgg walaa quwwa amul kàttanu jañ lor illa billah lulul di ko jaare ci yàlla nit manoo am lu la neex daw lu la naqari lu dul ci yàlla lay jaar du ay pexe say pexey bopp wala sa kàttanu bopp mukk illa billah kese waaw bu ko waxee qaala borom bi ne laa ilaha illa ana amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ko dul man wala hawla amul pexe wala quwwata amul kàttan illa bi lu dul di ko jaare ci man wa kaana yaqul mu ne te yonent bi alayhi salaatu nekkoon na di wax lii moo tax imaamu Nawawi phrase bu mbujj bii moo tax mu indi ne yonent bi alayhi salaatu doon na wax man qaalahaa fii maradi gis nga baat yii nii képp ku ko wax fekk da feebar summa maata ginnaaw gi yow nga faatu ci sa feebar boobu lam tat'amhu naar kooku safara du ko lekk mooy la mooy safara du ko lekk mooy du dugg safara kooku pepp karawam waxuma la boppam mais. pepp karawam waxuma la moom yaramam de mais pepp karaw sax safara du ko lakk moom allah mu ne lii de wax mu ne lii rawahu tirmidhi al imam abu isa mu tudd muhammad ibnu abu isa muhammad ibnu eh, isa ah, ibnu sawrata at-tirmidhi al hafiz amirul moom <laughs> xujjatu la xujja la taalib imaam Abu Dawud ñooñu ñëpp ay sëriñ ñoom lañ <laughs> rahmatullah taalib imaam ad-Daarimi <laughs> as-Samarqandi waaw jom léegi as-Samarqandi ponkal la <laughs> kon hadis baa ngi nii mu ne kon ak Tirmidi moo ko solo wa mu ne xadiisun rahimahullah xadiis xasanun bu baax imaamu Tirmidi nag bi mu ko solowee nii la wax kon nag kon nañ ñëw kon première njàngat mooy est ñoom moom dong ko solo ñu ne la déedéet mbokku taalibeem daal imaam Ibnu Maaja moom itam ñoo bokk tur Muhammad la al-Qazwini muy al imaam Ibnu Maaja ñoom ñëpp xoolal kutubu sitta imaamul Buxaari ñoom tudd Muhammad bon imaam Muslim Muslim la tudd imaam Abu Dawud ñoom tudd Sulaymaan imaam An-Nasaa'i nan la tudd imaam At-Tirmidhi d'abord nan la tudd Muhammad ah imaam An-Nasaa'i Ahmad imaam al Ibn Maaja Muhammad <laughs> seetlu ay Muhammad kese ak ay Muhammad lañu ak Ahmad ak kan ah aku muslim ah ku wommatu xoolal rek li yàlla def ñi dàq sant ñoo dajale ñoo ñooy kutubu sitta mooy Muhammad ci seen tur jóge waaw mën a sant lool te ñoom itam dañ leen di sant ñu jaare ci tur yoreen saa salaam boobu moo tax saa su ne ñu leen di tudd naan rahimahu rahmatullah alayhim loolu du xëy sant. yi di leen ñaanal yàlla saa su ne ñu leen di ñu leen di yónnee ay ñaan waaw yow monde bi yëpp monde bi yëpp jataayu xam-xam yi fu nekk ñu ngi tudd domaine boo dem nag dañu parce que hadith sallallahu alayhi dafa transversal ndax moom mooy mooy sharia bi amul nga ne bon ñun nag hadith soxlawuñu ko ñun tasawuf lañ nekk soxlawuñu hadith xamoo tous nekkoo ci tasawuf bu ko waxati tuubal li nga wax retire mbaa ma porter la plainte bu doon ne am na fii foo xam ne tribunal bu koy nangu yow dinaa la porter plainte nga xam yow tamaay gañe procès bi billee fi waaw ah, ñeme yàlla <laughs> kan nga gis muy jege yoneen saa salaam te moom du jaare ci ay waxam di di appliquer lim nee woon ne sama yoon newul ci wax yoneen saa salaam mais dinaa dinaa jege yàlla doo wax doo bàyyi wax lu amul alquran sa yoon na wu ci waaw Muhammad ibnu Ismaïl Muslim waaw wommatu ki ci tegu Sulaymaan waaw Sulaymaan bi <laughs> buur ba <laughs> nabiyullah Sulaymaan Sulaymaan waaw <laughs> Muhammad Muhammad Ahmad ak Muhammad waaw ñooñu ñooy waa kutubu sitta walla Muhammad Muslim Souleymane Muhammad Ahmad Muhammad tàmbalee Muhammad tëje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi c'est pas du hasard ça <laughs> kon <laughs> al imaam Ibn Majah al-Qazwini Muhammad ibn Yazid daal dina koy solo al imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi koy indi ci abwaabu da'awaat an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi lu raar imaam Ahmad solowul bi voilà moom daanaka xadiis yi ñu fi indi day gis moom imaam am na ak taalibeem imaam Abu Dawud moom surtout suñu dernier bunt yi moom surtout imaam Abu Dawud moom masha Allah quoi <laughs> mais bii tey imaam at-Tirmidhi moo jël mbir mi abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi maa yaqulu al-abdu idha marida voilà ci bunt bi nga xam ne lan la jaam bi wax premier xadiis bii leen di waaw lan la jaam bi wax bu dee ne dafa wopp te moom kese sax la fi indi al imaamu Tirmidi mu ne haddathana Sufyaan ibn Waki' mu ne nekk la ne Sufyaan ibn Waki' fay gëj nañ ko gis de Sufyaan ibn Waki' waxoon nañ la moom euh, bon baayam mooy Waki' mu siiw mi waaw ibn al Jarrah ibn Malih ruaasi Abu Muhammad al-Kuufi euh, moom mii nag mooy Abu Muhammad euh, ar-Ru'aasi tamit al-Kuufi Sufyaan doomam ji ku dëggu la waaye dafa amoon confiance lool ci secrétaire am bi ki ko doon bindal te kooku da doon jaxase xadiisam yi di ci dugal yeneen boroom xam-xamu jamonoom nag ñëw laay biir ko ne ko mu bàyyi waaj yi parce que sawaay euh, euh, moom à cause de moom tax na xadiisam yi doy na waar mu bañ dafa am confiance aveugle si moom ah boroom xam-xam yi nag bàyyi ay net ay xadiisam kon mooy sëriñu imam at-Tirmidhi bi bi Sufyan ibn Waki' rahmatullah alayhima qala mu ne haddathana Isma'il ibn Muhammad ibn Juhada mu ne nettali nañu Isma'il ibn Muhammad ibn Juhada al-Yami ñi na al-Awdi Abu Muhammad al-Kufi al-Attar rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdul Jabbar ibn Abbas mu ne ñu nettali ma Abdul Jabbar ibn Abbas di Abdul Jabbar ibn Abbas Abu Zir ash-Shibami Abu Dhar Abu Zir Abu Zir Abu Dhar am na no Abu Dhar la Abu Zar ma Abu Zar Abu Zar voilà bokkul ak Seydina Abu Zar bële bien sûr euh, al-Hamadani al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana mu ne an abi Ishaq mu jële Abu Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd mooy as-Sabi'i al-Kufi al-Hamadani rahmatullahi alayhi an al-Aghar abi Muslim mu jële ko ci al-Aghar Abu Muslim al-Madini al-Kufi rahmatullahi alayhi ñii ne al Agharr ibn Abdillah la tuddoon mais euh, euh, loolu wuute la mooy al Agharr Abu Muslim rahmatullah alayhi qaala mu ne ashhadu ala abi Sa'id wa abi Hurayra annahuma shahida maa seede man waaw ci ki nga xam ne mooy Abu Sa'id ak Abu Hurayra que ni ñoom ñaari seede nañu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa prendre yàlla témoin que lii maa ko dégg ci Abu Hurayra ak Seydina Abu Saïd ñoom itam ñu ne ñu ngi seede prendre yàlla yàlla moo leen di seede que ne lii yore saa saa moom ci moom lañ ko jële mu ne man qaala laa ilaaha illa allah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu fa qaala laa ilaaha illa ana wa ana akbar wa idaa qaala laa ilaaha illa allah wahdahu qaala yaqulu allah laa ilaaha illa ana wahdi wa idaa qaala laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu qaala allahu laa ilaaha illaa ana wahdii laa shariika lii wa idaa qaala laa ilaaha illa allahu lahul mulku wa lahul hamdu qaala allahu ta'aalaa laa ilaaha illaa ana liyal mulku wa liyal hamdu wa idaa qaala laa ilaaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billah qaala laa ilaaha illa ana wala hawla wala quwwata illa bii wa kaana yaquulu man qaalahaa fi maradihi summa maata lam tat'amhu an-naar bii répète ko ñetti yoon day xaw a fii ah naa bay dama lay ba nga dégluwaat dégluwaat ci visé yi <laughs> voilà kon euh, nii la ko al imaamu indi léegi nga ne ma mee kon yow xadiis bi sa xadiis bi wérul la nee nga dañoo bàyyi ay xadiisam parce <laughs> dafa jaxasoo Ismaayil ibn Muhammad ibn Juhaada ibn Juhaada moom borom taqribu tahdib dane saduqun yahim ku dëggu la waaye day day def def le kanta Abdul Aziz Abdul Jabbar ibn Abbas Abu Zar rahmatullah alayhi moom saduq ku dëggu la koo xam ne nee na yatashayya ci mbokku chiites euh, yi la bokkoon an Abi Ishaq moom kenn du laaj mooy kan as-siqa <laughs> waaw mooy al-Hamadani sëriñ ñoom euh, Shu'ba rahmatullah alayhi an al-Aghar Abi Muslim ko kenn du ko laajte mooy siqa an abi Sa'id ak waaw léegi mooy imaamu Tirmidhi kon ki mu jëlee xadiis bi ah kon yow xadiis bi say ma leen nonoo wér nag ma la xaaral imaamu Tirmidhi mu ko solowee nii dane wa rawaahu Shu'batu an abi Ishaq an al-Agharr abi Muslim an abi Hurayra wa abi Sa'id bi nahwi hadha al-hadith bi ma'na wa lam yarfa'hu Shu'ba mu ne hadith bii nag ba daal dina koy solo nga ne ma bon yow ba léegi daa dindi dara parce que ba ci ci kaw la yow dama ne imaamu yi ñi jegeeg moom ki jegeeg moom kooku ma wirul même boo ma nee ba ma ne la baax na xaaral ma tuuti parce que imaamu Tirmidhi daa am lu ci tegal rahimahullah ci suuf xoolal gaara mu ne xaaral ma waxal la li mu wax yëpp wa qad rawaahu Shu'batu an Abi Sa'd mu ne Shu'ba solo na ko amirul mu'minin di njiitu jullit ñi. Eh, way ngëm yàlla yi jële ko ci abu ishaq as-sabi'i mi ñu wax sànq an il agarri abi muslim mi ñu wax sànq an abi hurayrata wa abi sa'id bi nahwi hadha al hadith bi maana bu comme hadith u mel nii waaye nag mu ne somba yëkkatiwu ko ba ci yonent way sa saam da koo yemale ci sahaaba yi mu ne haddathana bi dhalika muhammad ibn bashar bundarun qaala haddathana muhammad ibn ja'far an shu'bata bi hadha voilà léegi da nga doon ut ku la dëgëral fay wax nga dégg yaa wax dégg laa wax imaamu Tirmidhi indil la ñoo xam ne nag ay ay ay ponkal la ay ay montagne lu la dóor ay montagne la la indil <laughs> boobu moom buñ taxawee moom jeex na ñoo xam ne sëriñ ñoom imaamul Bukhari yi la la indil ak imaamu Muslim <laughs> sëriñ boo xam ne ñoom ñoo ko bokk ndax kii mu xam mu ne lii nag lii ma ne Shu'ba soloo na ko jëlee ko Abu Ishaq mu jaar ci al mais boobu ci Seyna Abu Hurayra lum ci man di dem ak Seyna Abu Sa'id c'est la même lii lañ naan même bu dee ci ñoom la dañ naan hadithun mawqufun lahu hukmu rafa hadith la boo xam ne dafa yem ci sahaaba yi mais day yor atte lu yoneen saa salaam wax parce que lii kenn du ko waxe xel mukk te sahaaba yi sori woon nañ comme ñun ni ñu ñemee yàlla waaw suñu ñemee yàlla yi nga xam ne ñooy taxawaalu ci koñ yi fu ne ak yi di créer rek ñoom seen ragal yàlla doonu ñoon taxaw du wax yi yoo xamante ne nii jëlawuñ ko ci yonent bay saa saam ñuy ñëw di ci dogu naan lii la deme mukk waaw rawatina ci suuf man wa kaana yaqu man qaalaha fi maradi thumma maata lam tat'amhu an-naar loolu diñ ko waxee xel mukk waaw moo tax que ñu ne ci ñoom la yem ak yonent saa salaam benn la suuf ba bale dañuy yëgal ne que ne bii moom leer nañu te bii tamit leer nañu waaw parce que du lu ñuy wax xel te ñoom nekku ñoon ñoo xamante ne wax yu mel nii waa ahlul kitaab lañ ko doon jële kon nag loolu lu leer la xoola mu ne haddathana bi daa gis nga càllale bi mën a wax Shu'ba soloo na ko mu ne ki ma ko nettali mooy kan ki ñu ko nettali mooy Muhammad ibn Bashar Allah muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi kan mooy kan Bundar <laughs> sëriñu waa kutubu sitta sëriñu imaamul Bukhari sëriñu imaamu Muslim sëriñu imaamu Abu Dawuda sëriñu imaamu Tirmidhi sëriñu imaamu Nasa'i sëriñu imaam Ibnu Maaja ku nekk toog nga nii laa wax mu lay jàngal pas ay bon man nii ma toog naan man Sëriñ Tuubaa la man Seydil Haaji Maalik non loolu taxul ñuy wax te man doy gaañu mille neuf cent ca yu yàgg ya man ma waxuma loolu mooy ñu toog nii mu jàngal leen Muhammad ibn Bashar Bundaar xaalab mu ne ñu ki ñu nettali lii moom ku mu ko jële mooy Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al Gundar ko jaawale de kee mooy Bundaar kii mooy Gundar <laughs> an Shu'bata mu jële ko ci baay jiitleem ndax mu ngi moo doon denc ndayam Seydina Shu'ba ginnaaw gi ibn al-Hajjaj amirul ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam al-Basri rahmatullahi alayhi léegi nag mu jaar dem ci Abu Ishaq as-Sabi'i mu jëlee ko ci al-Aghar an Abi Sa'id ak ki nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma ñu wax wax yi kon nag kon xadis bi wér na kon bu la si imaamu Tirmidhi nee laa xadisun xasanun gharib <laughs> mooy yëkkati bi moo xërit ci côté bële waaye hadis bi hasanun waaw bu baax a ngi waaw bu bëex a bëex a ngi waaw bu bëex a baax a ngi waaw hadis bu baax a baax bu baax a baax a ngi bu baax a baax a ngi voilà hadis bu baax a baax a ngi kon loolu lu ama am solo la loolu lu ama am solo la voilà kon ginnaaw lii Euh, mooy kon euh, lii daa bokk kon ci ñaan yi nga xam ne moom la imaam tëje waaw xam nga yee ñaan yi ñu romb mooy da lay fajal da faj di la tahuru insha allah di la laabal dëgg la ci say bàkkaar waaye nag sauf que bii moom <laughs> hmm, ak yeneen yi na la wéral allahumma shfi saada ah allahumma adhibil baas ishfi anta shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqama borom bi yow mii borom bindee fi yal na nga yóbbu wopp wéralal yow yaay aji wéralaate yaay fajaate amulu paj lu sa paj paj goo xam ne du bàyyi benn woppu gannaaw ak allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta shafi la shafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama ak ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'da yooyu boo gisee ak tegal sa loxo li mu wax sayyidina Usman ibn Abd al-Aas nga ne bismillah bismillah bismillah a'udhu billah a'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir ak yeneen yële alhamdulillah as'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak loolu boo seetloo xadiis mooy dalay faj feebar bi lay jeexal lay wér la waaye bii moom li la imaam teg ko dernière position mooy bii surtout bii bii non seulement dalay faj mais man qaalaha fii maradi boo ko waxee sa sa sa sa sa fekk nga feebar yow xaarul sax nit ñëw di la ko waxal wala di la ko ñaanal mais yow waxal ko sa bopp moo tax yee bu Seydina Usmaan dana ko jëlal sa loxo nga teg ko fii metti nga wax waaw moo tax du tout le temps waajee damay xaar ku ma ko waxal non man nga ko defal sa bopp waaw moo tax Seydina Usmaan ne man dama ko doon def di ko digal sama ñoñ ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñoom kon loolu lu am am solo la da yadaka ala alladhi yata'allam aw ya'lam min jasadika wa qul bismillah salaatan banim jeex bii nag mooy nit ki yow mi feebar booy wax lii waxuma la dalay mën nga cee jaare wér mais mooy lam doon wax naan lam yahduruhu ajalu li yeneen saa salaam waxoon xadiis Seydina Ibnu Abbaas bi li njëkkoon a gis ci bunt bi mooy bi mu ne képp koo xamante ni dafa wax euh, juróom ñaari yoon asalullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak seetu ko feebar koo xam ne lam yahdur ajalu appam ni mu war a génn àddina jotul fii itam moom la mooy boo waxee lii soit borom bi may la tay ak paj ak wér wala bu dee ne daa def ne doo wére ci lii yow boo fa jaaree faat yow mucc na ci safara allah allah <laughs> bii moom ci li jëlee rëy la lay faj waaw mooy lan mucc ci safara wa qina azaban naar la koy may allahu akbar moo tax mu ne man qaalaha fi maradi ku ko wax jamono yi nga feebaree ginnaaw gi nga faatu kooku moom bu faatoo ci noonu jeex na waaw kook safara bu ko laal waaw léegi nag tëkku leen kook dara fii waaw non saay moo tax gis nga dem àjjana billaahi dem àjjana ko yomb gaa yi ko bëgg a jafeel dem àjjana non dem àjjana moom bu dee affaire lool kese la moom lu simple la billaahi lu simple la dem àjjana simple c'est que gaa yi ñoo koy mettital bëgg xatal yërmande yàlla ba ne ñoom ku jokkuwul ci sëriñ bi wala nangam ak nangam wala ñoom fi ñu ni ñu gisee àddina ku ko gisewul bopp ma ne waxuñu loolu loolu dool demewul noonu waaw yàlla baax na ba yàlla tegu ko seen loxo waaw lii képp ku wax lii ba nga feebaree boo deewee safara du la laal jeex na jeex na waaw waaw jeex na yeneen saa sama ko te noonu lay demee kanta tëkku leen ko parce que waa nangam nangam moom il n'était pas sot ci une affaire yi après bu ko neexee gaa ngeen doon gàmmu gàmmuwul bu ko neexee mu ne li ngeen def bi daal waaw wooyu le problème après daa tax mu nekk mun mun mu mu yàqu yàqut fen way yooyu way dee wax mu faatu mu feebar wax lii nga naan ko waa ji dina aw ko parce que waaw moom li mu wax ci gàmmu gi ñuy màggal yoon saa sa mala la demal toog laa wax après quel le lien sa màggal goog yeneen saa sa daa ma sa màggal boppam <laughs> ban saxaaba moo ma sa takki ay ay baas ne kaay leen ñu màggal yeneen saa sa daa ma sa waaw waaye yow lii texeel nit ñi dafa yomb moo tax gis nga façon discours yooyu boo bëggee mucc bëgg sa dund neex effacer ko ci sa répertoire bopp te bu leen déglooti du cassette du bande du CD du du du TikTok du du Facebook du Instagram du YouTube bu ci déglooti kenn si yooyu dalay polluer kese taw xuñ dëkk te nga nekk ci njàngale bi yoneen saa salaam alquran ak njàngale bi yoneen saa nga avancé dund sa dund quoi waaw am ci àddina bi nga am ko def ko maadaama yaa ngi tënku ci nangam yone yoon saa jeex na kenn du la sonal nga libre quoi te booy dee di texe booy dee ci noonu di texe. ak képp ku la mën a tëkk ñu dëgg booy dee di texe parce que saa saa ma wax lii booy faybar wax lii faatu safara du la laal te safara laalul ëllëg fan la jëm xanaa borom bi waxul ne wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al janna faqad faqad faz voilà gaa di nekk fi di la tëkkoo ko di wax yoo xamante ne ni teguwul lul parce que daal ñoom eh, yoruñu mbir mi tegul seen loxo waaw faman zuhziha faman zuhziha anin nar wa dukhila al janna faqad faz waaw ku ñu soril safara kooku dañ lay dugal àjjana kooku texe texe nga texe nga bindee texe nga kon nag ci kaw noonu ci la al imaamu daal di jeexale li nga xam ne mooy suñu bonta bi allahu taala alam bii di ñëw insha allahu taala bi jël chapitre cent quarante six waaw chapitre ñëw nag wute naag bii xam nga bii guddi xaw nañu am tuuti xadis yi yii te yii ñëw moom imam day rangale day rangale ay chapitre yoo xamante ne nii ay benn xadis chapitre benn xadis chapitre ñaari xadis ainsi de suite loolu in euh, moo ñu daal di def chapitre yu bari ci benn jataay waaye it euh, loolu laañ ko yaakaar waaye man na nekk chapitre benn boo xam ne benn xadis la waaye mu gudd ah parce que maa ngi gis chapitre bii ñu war a li muy wax conséquent non bu ma buñ ci naree taxaw damay ragal mooy ëpp cours bii ñu def tey safa ah. waaw ah, te benn xadis ceeb la fa imaam indi indi lu ba alxuraan lu ba dara mais ndax li muy wax moo yéeme quoi masha allah am na luñ ci junj fan yee mooy feebaru yeneen saa salaam rek amaana duñ ci taxaw di guddal.